baabu fi baabi ta'xiiri suxuuri wa ta'xiirihi maa lam yaxsha tuluu'a al-fajr an Zayd bin Thaabit radiyallahu ta'aalaa anhu annahu qaala tasaxarnaa ma'a rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam thumma qumnaa ilaa as-salaati qiila kam kaana baynahumaa qaal xamsuuna aaya muttafaqun alayhi kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullah ginnaaw bi ñu tàmbalee ci suñu jotaay bii ñu génn li nga xamante ne nii mooy xadis bi nga xam ne mooy xadis bu njëkk ci bunt bi nekkoon xadis mille deux cent vingt neuf euh, ci suñu chapitre bii di deux cent vingt et un baabu fadli suxuur wala saxuur bunt bi da ci ngëneelu xëdd ak yéexe ko fekk nit ki ragalul fajar daal di feeñ euh, ci suñ jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis 1229 mu noon an anasin radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasul alhamdulillah qaala rasulullahi sallallahu alayhi tasaharu fa inna fi suhuri baraka boo ci wax baax na alhamdu wal minna ñu war a gis xadis bi ci tegu Euh, muy hadis mille deux cent trente mu ni an Zayd ibn Thabit mu ne an Zayd ibn Thabit mu ne an Zayd ibn mu ngi jële ci saxaaba boo xamante ne mu ngi tuddoon Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu qaala nee na tasaxarnaa ñun de xëdd nañu Allah <laughs> waaw xëdd nañu maa rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam summa ginnaaw gi qum naa ñu jóg ila salah jëm ci julli jëm ci julli qiila ñu laaj ko ne ko kam kaana baynahuma waa diggante bi ngeen paree xëdd ak bi ngeen jullee lan moo doxoon lan mooy diggante bi mooy diggante bi laata ñaata temps la lu mu war a tolluwaay luñ ko mën a natte mu ne qaala mu ne xamsuuna aaya mooy lu nit di jànge ci njàng boo xam ne du gaaw du yéex bu yemamaay li nga xam ne mooy juróom fukki laaya mooy cinquante laaya waaw mu ne muttafaqun alayhi xadis bi al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala naka noon al imaam ki nga xam ne mooy al muslim daal dinañ koy bokk solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce ñoom doon ko solo ñu ne la déedéet xadis bi al Ahmad seen sëriñ solo woon ko ci lu jiitu naka noon al Euh, euh, euh, at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jami' al-imam al-Bukhari rahimahullah ci ñaari bërëb yi ko indi kitaabu mawaqit as-salat la ko njëkk indi baabu waqtil fajr hmm? foofu la ko njëkk indi mu ne léegi indiwaat ko ci kitaabu nañ jël ñaar yëpp nga xool mu ne haddathana kitaabu mawaqit as-salat baabu waqtis fajri haddathana Amr ibn Asim mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Amr ibn Asim di Amr ibn Asim ibn Abdillah ibn Wazi' ah, Abu Uthman al-Kilabi al-Qaysi al-Basri yu génn àddina 213 rahmatullahi alayhi qaala mu ne ah, haddathana mu ne nettali nañu Hammam di Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi rahimahullah Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Basri al-Azdi ash-Shaybani yu génn àddina 163 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi an Qataadata moo ko jëlee ci Qataada di Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Sadus Abul al-Basri di ki nga xam ne mooy euh, Qataada euh, euh, ibn Di'aama gane àddina la 60 génn àddina 117 rahmatullahi alayhi an Anas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 wa arda di doomu yaay ummu milhaan euh, ummu sulaym wala <laughs> ummu sulaym bint milhaan anna radiyallahu anhuma anna zayd ibn thabit muy zayd ibn thabit ibn ad-dahhak ibn zayd ibn luzan ibn amr ibn awf ibn ghanm ibn malik ibn an-najjar al-ansari an-najjari al-madani an-najjari rahimahullahu ta'ala nekk sahaaba bu siiw bokkoon ñu doon bindal yonent bi alayhi salaatu wa salaam wahyu yeneen tubay saa saam gaaral ko alquran bi ci mujj jamonoom li muy génn laata muy génn àddina nekk koo xamante ne nii boroom xam bu mag a mag a mag sëriñu imaam ibn Abbas radiyallahu taala anhu ñii ne Abu Sa'id ñii ne Abu Kharija moo dakkanta dakkantaam ñii ne Abu Abdillah ñii ne Abu Abdirrahman al ansari radiyallahu anhu génn àddina la 45 ci wute am na ñu ne am ñu ne cinquante am ñu ne cinquante am ñu ne cinquante deux am ñu ne cinquante quatre loolu lépp ay wax la radiyallahu anhu moo dajal alquran waxoon nañu ay mbiram ba ñuy gis ci wàllu mbiru ngëneel ci téere bi ñu nekk kitaabul fadaa'il ca wàllu alquran moom sayna Zayd ibn Thabit sabbatahu Allah sabbatahu Allah euh, fi jinaanil ula ma'a habibihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam an Zayd anna Zayd ibn Thabit kene euh, Seyna Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu haddathahu daf ko nettali moom Seyna Anas muy riwaayatu saxaabi naan saxaabi mooy xadiis bi ab saxaaba moo ko jële ci ab saxaaba muy Seyna Anas xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jële ko ci Seyna Zayd ibn Thabit euh, Seyna Zayd ibn Thabit nag moo magoon moom Seyna Anas moo magoon Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma hmm? voilà moom euh, jeune woon baayam keroog boo as lañ ko fàtt waaw muy saabit euh, laata gàddaay gi euh, bi yonent bi alayhi salaam di ñëw moom onze ans la amoon ci li Imaam Zahabi wax moom loolu la amoon nga xam ne bi mu tuubee waxoon nañ la dafa jàng gaaw man ibrani jàng bindum arab waaye jàng ci lu gaaw li nga xam ne mooy bindu yahudi yi ak seen làkk ba di ko bindal nekk ki nga xam ne moo doon bindal euh, keroog euh, yonent bi alayhi salaam gis nga keroog mu génnee àddina imaam Seydina Abu Hurayra ne ah dufina al-yawma ilman oh, tay de allahu akbar waaw tay de daal dina ñuy dufina al-yawma ilmun tay moom suul nañu xam-xam bu rëy bu bëree bëree bëri. waaw te am nañu yaakaar nag suñu boroom defal Ibn Abbas radiyallahu anhu mu nekk ci nga xam ne mooy koy doon Allah même Ibn Abbas loolu la waxoon après waaw di Seyna Zayd gaañoo ndeysaan radiyallahu anhu ñu toog ci benn suufu garab ndeysaan ci ci peggu Ibn Abbas taalibe ah, Seyna Ibn Abbas am tristesse bu mag daal di koy dugg mu ne hada dhihabul ulama waaw dufinal yawma ilmun kathir lii de mooy jëfu jëm jëmu boroom xam-xam yi waaw moo gënoon a xam yonent bay bi saab nee na a'lamuhum bil fara'id Zayd ki ne gën xam xam-xamu miraas ci sama xeet mooy Zayd mi ibn Saabit radiyallahu anhu boroom alquran mi ko dajale woon Seydina Abu Bakr na ko Seydina Usman radiyallahu anhu ma ku nekk moom la ko digal kon Seydina Zayd ibn haddathahu moo nettali Seydina Anas annahum kaana ñoom de tasaxaru ma'a an dañoo xëdd ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ala nabi sallallahu alayhi wasallam thumma qaamu ila as-salaat ginnaaw gi ñu jóg dem ci julli qultu Seydina Anas nee na ma ne Seydina Zayd kam baynahuma kon xam nañ ki laaj mooy Seydina Anas radiyallahu anhu mais ñaata moo nekkoon diggante bi ngeen xëddee ba pare ak bi ngeen duggee ci julli ji mu ne qaala mu ne ñu qadru xamsiina aw sittiina yaani aaya mu ne lu tollook cinquante wala soixante li nga xam ne mooy laaye nii la ko imaam alxaafizul Buxaari rahimahullah indi fii léegi nañ xool beneen bi kitaabu siyaam kitaabu sawmi boobu baabu qadri kam bayna as-suhuuri wa bayna al-fajr al-imaamul Buxaari mu ne haddasanaa waaw suñu Muslim ibn Ibrahim mu ne nettal nañu sama sëriñ di Muslim ibn Ibrahim al-Asadiyu al-Azdiyu al-Faraahidiyu rahimahullah al-Basriyu rahmatullahi alayhi farahidi nag mawlaahum ah eh, eh, eh, rahimahullah génn àddina li nga xamante ne ni li nga xamante ne ni mooy le la deux cent deux cent vingt-deux rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne an haddathana mu ne nettali nañu Hisham muy Hisham mi nga xamante ne nii mooy Hisham mi nga xamante ne nii Euh, euh, euh, mooy Hisham ibn Abi Abdillah Sumbur ad-Dastuwaa'i ñu ngi doon wax ay mbiram te keroog tallale bii la woon mooy Hisham moo kii alfa Muslim ibn Ibrahim moo ko jëlee woon ci Hisham ibn Abi Abdillah Sumbur ad-Dastuwaa'i saahibu ad-Dastuwaa'i mu nekk borom yére yoo la ñu doon jëlee ci dëkk ba nga xam ne mooy Dastuwaa loolu waxoon nañ ko rahmatullahi alayhi génn gane àddina l'an 66 génn àddina l'an 154 rahmatullahi alayhi an qatan an qaala mu ne haddathana qatadatu gis nañ ko sànq ibn di'ama an anas gis nañ ko sànq radiyallahu anhu an zayd ibn thabit mu jële sayyidina zayd ibn thabit radiyallahu anhu annahu qaala mu ne tasaharna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma qaama ila salaa mu jëm ci jàppare ñu ñu dem ci julli qultu ma ne ko kam kaana baynal adhaani wa suhuur lan moo nekkoon diggante noddu gi est ce que noddu lay tekki fii loolu dinañ ci ñëw loolu bokk na ci lënt-lënt bi nga xam ne moo ëddi liñ doon wax keroog <laughs> liñ la doon wax ne amaana euh, euh, insha allah borom bi dina yëkkati lënt-lënt wopp ci hadis bi ak bi ci tegu waaw mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ne diggante boo xëddee ba pare dangaa war a xaar environ quinze wala dix minutes yoo xam ne da koy xaar ndax moo war a tolloog lu ñu lu ku dugg doomu ku njàngam gaawul te yéexul noonu eh, digg doomu di jàgg cinquante versets yi cinquante juróom fukki laay ci alquran loolu daa war a bàyyi xëdd bàyyi lekk waaw lekk ak naan waaye ak sëy ak yooyu yëpp lépp luy dog da koo war a arrêté cinquante minutes non cinquante cinquante aaya muy environ dix minutes wala quinze minutes avant <laughs> fajar di jot lii mooy affaire léegi rek dinañ ñëw gis nga xam nga euh, riwaay biñ bi biñ génn sànk luñ amoon dane summa qaamu tasaxaru annahum tasaxaru ma nabi sallallahu alayhi wasallam summa qaamu ila salaa ñuy dem ci julli qultu ma ne comme baynahuma Seydina Anas nee na ma ne ko ñaata moo nekkoon diggante mooy diggante lan kon xëdd gi ak julli gi voilà mu ne ko xaddu xamsiina aw sittiina aaya lu tolloog xamsiina juróom fukk wala juróom benn fukk laaya kanta fii ñu nekk lan la wax dane dama koo laaj kultu bi ma ne dañoo xëdd ak yonente bi saa ginnaaw bi su ma xaama ila salaa bu jëm jóg jëm ci julli kultu ma ne ko kam kaana baynal adani wa wa saxuur wala wa suxuur lan moo nekkoon diggante nodd gi léegi loolu est nodd gi la loolu riwaaya yi <laughs> dinañ ci ñëw te biñ jógee leeral na adaan googu du noddu ah affaire bi li mu nekk mooy iqaam te iqaam day tudd noddu te lool gis nañ ko ci Riyad bi bayna kulli adhanayni salaa yonent bay saa saa diggante ñaari noddu yu nekk te ñaari noddu mooy lan ñaari noddu mooy nodd ak iqaam waaw fi ñu noddee ak balaa ñuy iqaam bu ñu nekk nit ki mën na ci naafila moo tax noddu yonent bari saat saam moo lool dafa leer ci sariya bu ñu waxee moom lañ ci jublu waaye ak iqaam dañ koy woowe tamit noddu voilà mu ngi noonu kon loolu lu ama am solo loolu euh, vayi mu nga amatagul benn benn aperçu ci li tax fi lënt lënt bi jóge mooy riwaay bii nii bii nii euh, moom la gaa yi ñooy ñiy wax loolu ci borom xam-xam yak ñi leen ci topp ñenn ñi koy wax te muy wax boo xam ne dëgërul ci eh, lii nii voilà kon mooy kam kultu kam kaana ñaatal nekk baynal yi was suxu was saxuur wala wax suxuur boo ci baax na wala moo nekkoon diggante hein eh, nodd gi eh, xëdd gi ak li nga xam ne mooy en tout cas nañ ne nodd pour l'instant même bu dee ne loolu xam nañ ne tekkiwul loolu insha allah comme niñ koy gisee léegi mooy iqaam bi lay wax ndax dañoo jóg ci julli voilà voilà kon léegi loolu la riwaay imaamul Buxaari kanta al imaamu Muslim Abul Husayn moom kitaabu siyaam buntu bi sur lenn surah yi def baabu fadli suhuur rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana hmm? Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettali nañu moom benn bërëb boobu rek la ko tamit mu ne haddathana te du ci beneen version bii kese la ci ni mu ne nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di seen sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba mu Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absiyu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 seize am na tamit ay wute yi jaab rahmatullahi alayhi an Hisham gis nañ ko sànq ibn Abi Abdillah Sumbur'at Dastuwaa'i an Qataada gis nañ ko sànq rahimahullah an Anas radiyallahu anhu gis nañ ko sànq Zayd ibn Thaabit radiyallahu anhu gis nañ ko sànq annahu qaala tazahharnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma qumnaa ilaa as-salaati qultu kam kaana qadru maa baynahumaa qaala xamsiina aaya gis nga riwaaya Imaam Muslim bi amul kam kaana bayna al adani wal wa wa wa wa wa bayna suxuuri wal adan déet wa bayna adani wa suxuur déet moom comme riwaay imaamul Buxaari bu njëkk bi dane dañoo xëdd ak yonente bi saa saa summa ginnaaw gi qum naa ila salaa ju jóg dem ci julli qultu nee na man Anas ma ne ko radiyallahu anhu kam kaana qadru ma baynahuma waa lan moo nekkoon diggante bi ngeen paree xëdd ak bi yonente bi saa saa bi ngeen duggee ci julli ji qaala xamsiina aaya waaw mooy juróom fukki aaya mooy cinquante aaya te ñëpp xam nañ ne fajar du da ngay da ngay rek julli loolu amul voilà <laughs> mooy dañuy nodd nit ñi ñëw bu da ñaari rakkay fajar bala nga koo julli dañuy nodd ba pare fokk fajar gi xar te fajar gi bi xare ci la noddukat yonentu way sa sam doon nodd comme ni ko hadis bi ci tegu doon wax waaw waaw laa yamna'annakum ahad hadis boobu nga xam ne ci version yu bari la ñëw hadis ibnu Umar la indi waaye bu ibnu ñoom Seydina Abdallah ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ñeneen ak ñeneen soroon nañ ko voilà loo xam ne ci ibnu Mas'ud bi laa yamna'annakum adanu Bilal waaw xala euh, noddu Bilal bi ala radiyallahu anhu bu mu leen teree seen xëddëg yooyu de waaw innama huwa innama huwa yu'adhinu bi layla waaw li yuqiza na'imakum waaw ngir mu day moom guddi lay mooy buy buy buy nodd moom Seydina Bilaal ndax ñaari nodd moo amoon ci fajar li leen ñëw ci masala yooyu yëpp waaw waaw noddu ñaari yoon ci fajar waaw mooy benn bi dañ koy noddu laata waxtu wi ca guddi ga ca jeexitalu guddi ga waaye mooy fajar bu joxagul bu ñu ko noddee loolu la Seydina Bilaal doon def yoneen saa salaam nag xamal nit ñi ne bu ngeen déggee noddu naa Bilaal bi bu mu leen yàqal seen noddu seen seen xëdd da ko mu ki nga xam ne mooy ngelaw mu jóg waajal xam ne ah fajar gaa gi jege waaye tamit ki nga xam ne doonoon naafila mu gaaw ah xa xam ne naafilaam yi na xaaw fexe waaye pare ndax fajar gaa gi jege waaw waaye kii këdd lool bu mu ko arrêté moo tax mu ne wa kulu washrabu hatta yata'azzana ibnu maktum lekk leen naan leen ba ni nga xam ne moom la ibnu ummi maktum al-a'ma abdallah ñi ne amr ibnu ummi maktum al-qurashi al-makhzumi al-qurashi radiyallahu anhu noddukatu yonent bay saar saam moom tamit di noddu te moom bu fajar gi di xar lay noddu waaw kon loolu xam nañ ne kon du Euh, euh, euh, adaan boobu mooy iqaam bi lay wax waaw ba mu xëddee ak fi muy iqaame mooy kon xëdd bi xëdd boobu noonu diggante xëdd bi ak li nga xamante ne nii mooy julli bi lay wax loolu moo tolloog cinquante li nga xam ne mooy cinquante ku li ñu jànge cinquante li nga xam ne mooy aaya waaw mooy diggante bi ñu bi nga xamante ne ci lay pare xëdd te bu paree xëdd yore saa saa da doon yéexal xëdd ba pare doon wax doon digle sax nañ ko yéexal waaw naan bokk na ci li nga xamante ne nii eh, eh, eh, xeetam duñ de nekk ci yiw fekk ñu ngi gaawal li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy dog waaye di yéexal xëddee te yeneen bi alei salaam dinañ ci ñëw ci yooyu ci guddal ci yu mel noon nga xam ne yooyu yëpp day wan ne moom ca jeexitalu fajar ga jeexitalu guddi gi boog laa nga fajar gee xaar ca la doon xëdd bu pare woon ñu noddu ñu noddu Seydina Ibnu Umm Maktum noddu mu arrêté waaye bu arrêté léegi nag diggante moom arrêté bu arrêté noonu yonent bay saa saa dina fi jóg julli ñaari rakka muy ñaari rakkaay fajar yi après door a dem ca jàkka ja nag julli li nga xam ne mooy farata bi boobu nag diggante ñaar yooyu lañ lay wax moo mat entre dix minutes ak entre quinze minutes bi mu paree këdd te mooy bi nga xam ne ci la fajar gi xar ibnu Umm Maktum nodd ba pare ak bi nga xam ne ci la ñuy iqam loolu lay wax ne diggante boobu nga xam ne ci lay loolu lay wax lool mais tekkiwul ne day xëdd ba pare léegi arrêté xëdd bi alors que fajar gi jotagul lu tolloog quinze dix minutes wala quinze minutes qadra lu ñuy jàng juróom fukki laaya loolu dinañ ko gën a leeral bu muy leer léegi gis nga ni muy leere ci riwaayaat yi voilà dafa xar naa imaamu muslim rahmatullah alayhi maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Zayd fii nii maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma qumna ila salat qultu kam kaana qadru ma baynahuma qaala xamsiina aaya waaw lan moo nekk diggante ñaar yi mooy lan qumna ila salat mooy noddu gi non non non xëdd gi ak fu ñu taxawee di ci taxaw di julli waaw mooy te bu ñuy taxaw di julli ba lu ñuy def eh, noddu la ñuy def non iqaam voilà kon mu ngi noonu noonu la ko al imaamu Abul Husayni Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Nisaburi daal di solo voilà kon nag mu ngi noonee loolu daa nekk euh, euh, euh, lu am solo te xoolal beneen bu koy gina a leeral <laughs> imam ahmad rahmatullah alayhi wax nañ la bokk nañu ko solo indi na ci version yu bari mu ne hadathana waki' moom lañ gis sànk ci riwaaya qala hadathana ad-dastawa'i mooy hisham ibn abi abdillah sumbur ad-dastawa'i an qatadata muy as-sadusi abu eh, abu al-khattab rahimahullah an anas gis nañ ko sànk radiyallahu an zayd ibn thabit radiyallahu anhu an al-jami' annahu qala tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa kharajna ila al-masjid fa uqimati salaa qultu kam kaana baynahuma qaala qadru ma yaqra'u ar-rajulu xamsiina aaya mais lii leeru sayyidina Anas ah alxadiisu yufassiru alxadiis xadiis xadiis ni moom moo koy leeral waaw sayyidina Zayd ibn Saabit nee na radiyallahu anhu dañoo xëdd ak yonent bi alayhi salaam fa xaraj naa ginnaaw biñ paree xëdd ñu génn di dem ci jàkka ji fa uqimati sa saase ba ñu agsee ñu taxawal julli léegi qultu ma ne nee na ñu taxawal julli fa uqimatis salaa qultu Seydina Anas nee na ma laaj Seydina Zayd radiyallahu anhuma ne ko kam kaana baynahuma lan moo nekk diggante kon bi ñu paree xëdd ak bi ñu ñëwee ci jàkka ji ñuy taxawal julli loolu du iqaam li lii leerul qaala mu ne qadru ma yaqra'u lu tolloog lu nit ki ar rajulu góor ji diggu dóomu ab njàng di jàng xamsiina laaya lu tolloog juróom fukki laaya waaye sawaay lii leer na nañ way li nga xamante ne eh, eh, lu am am solo li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di wax waaw rahmatullah alay comme niñ ko jëlee ci ñoom al imaamu ahmad ibnu muhammad ñoom imaam eh, al al qaadi iyaad naka noonu boroom xam-xam yu bari ah te ne gis nga ci gàttal mooy gis nga xadiis lenn la waaw benn la lenn la loo xamante ni lu capital loo xam ne ñu bari moom lañuy dañ dañ koy sàggane mooy day passé sous leur barbe sous leur du ñu ci bàyyi xel te loolu bu amee mooy yow li di di jële ci hadis boobale nag li nga xam ne mooy ay jàngat day xaw a compliqué parce que diñ ci jële jàngat yoo xam ne ndekete yoo boo dajale woon yoon yi loolu du la ci fekk moo al imaamu Ahmad laa doon wax comme ni ko al imaam al xatib al baghdaadi daal di indee ci al jaami' li axlaaq ar-raawi wa aadaab as-saami' rahmatullahi alayhi mu ne imaamu Ahmad nee na al hadiis idaa lam tajtami' turuqahu ah, lam tafhamhu wal hadiis yufassiru ba'duhu ba'dan. Allah imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mu ne gis nga hadiis yow jàngkat bi. yow mi nga xamante ne yaay toppatoo mbiru xadiis kaay ma wax la ida lam tajtami' turuqa gis nga boo dajalewul yoonu xadiis yi loolu moo tax taxriji bokk na ci solom nan la ñëwee fan lañ ko ëndee ak yan kàddu la ñëwee ak yooyu yooyu foog nga dajale leen parce que na ñoo xam dañ koy nettali wax ko no waxe ko noo xam ne day xaw a lëmu xaw a ambigu am leneen loo xam ne bu ñëwee foofu la gën a leer nga dem gis même xadiis bi feneen mu gën a leer foofu la xawoon na lën defee mu leer léegi loolu est ce bàyyi loolu leer da koy teg fee déedéet mu ne boo dajalewul yoon yi na la leer ne doo ko xam dëgg-dëgg non doo xam xadiis bi dëgg-dëgg doo ko naan dëgg-dëgg de te xamal ne al wal xadiisu xadiis yufassiru ba'dahu ba'dahu ba'dan lenn li mooy firi leneen li naka noonu laal ñoom imaam al-Qaadi Iyaad al-Maaliki rahimahullah fal mu ne alxadisu falxadisu yufassiru ba'duhu ba'dan wa yarfa'u mufassiruhu al-ishkaal an mujmalihi wa mutashaabihihi moom laa doon wax al-imaam al-Qaadi Iyaad ci Ikmaalul Mu'lim waaw waaw bi fawaa'idi Muslim rahmatullah alayhima mooy sharh bi mu def ci Sahih imaam Muslim mu ne gis nga abal xadis xamal ne xadis yu fassiru ba'duhu ba'da lenn li yenn yi ñooy ñooy ñooy saraa yeneen yi di leeral yëllanti ci yeneen yi ba pare di yëkkati mufassiru lay ñëw di leeral ah, al iskal la nga xam ne daa lëntoon an mujmali yi ca la nga xam ne dafa lëmu woon ca xadis ba ba mutasab yi ak li nga xam ne daa am ay ay ay ay ay ay ay lënt lënt loolu li koy yëkkati mooy xadis mi moom boo ko amee lool mooy njëkk lool ngay njëkk seet est am na baro d'abord est ce que am na yeneen yoon waaw moo tax al imaam al iraqi rahimahullah waaw mu ne ar riwaayaatu yufassiru ba'duha ba'dan wal hadiis idaa jumi'at turuquhu ah tubayyin ah al muraadu minhu waaw mu ne gis nga hadiis riwaayaat yi yenn yi ñooy leeral yeneen yi te hadiis boo dajalee yoon yi yi dina leer lan lañ jublu ca hadiis ba. mooy wax ji gis nga nii ñu gis bi nii léegi rek leeral na ay mbir que ne ndekete yoo riwaaya bi njëkk a gis kamtaana baynal suxuuri wal azan diggante li nga xamante ne mooy mooy xëdd gi ak loolu tekkiwul noddu mooy iqaam bi la te riwaaya al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy leeral ah. léegi <laughs> taxrij bi kon war naa baax noonu quoi waaw waaw allahu akbar fa loolu dafa nekk loo xamante ne fii mu ne daa nekk lu ama ama ama ama ama ama am solo waaw te bokk na lay gën a dëgër affaire boobu mooy lu yonent bay saasaam xadiis yi nga xam ne Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu dane yonent bay saasalaam nee na al fajraan fa amma al awwalu fa innahu laa yuharrimu at-ta'aam wala wala yahillu as-salaa waaw wala yuhillu as-salaa wala yuhillu as-salaa wa amma as-saani fa annahu yuharrimu at-ta'aam wa yuhillu as-salaa waaw mu ne yonent way saa saam nee na te loolu al imaam ku mel ni al imaam al Haakim soloo na ko wéeral ko al imaam az-Zahabi ne wax na dëgg rahimahullah na ko noon al imaam Ibn Khuzayma imaamul a'imma imaam ibn Abbas radiyallahu anil jamii mu ne yonent way saa saa na fajar ñaari fajar la mooy liñ naan alfajru al ak alfajru kadib ak alfajru sadiq fajar gi nga xam ne mooy fajaru dëgg gi ak fajar gi nga xam ne fajaru kàcc la waaw boobu nga xam ne day mel ni lu leer ci kaw asamaan si nga koy gis mu mel ni geenu as-sirhan comme ni mu ko ah li nga ko yonent bay saa saa waxee ci yenn hadith yi waaw mel ni geenu li nga xam ne mooy mooy njàppaan waaw mooy till bi. comme geenam noonu lay mel boo ko gisee waaye loolu day demaat waaye fajar bi nga xam ne nag mooy kii mooy bi nekk ci ufuq ci horizon bi leer commencé leer foofu yëpp loolu nga xam ne diggante lëndëm géeg leer gi comme ni ko alquran waxe loolee mooy li nga xamante ne nii mooy fajar gi nga xam ne nag day tere mu ne fajar bu njëkk gi bu la bu alkaadib boobu moom du tere lekk du tere naan waaw tant beneen bi loolu nag da koy tere waaw kay day tere lekk day tere naan kon ñu xam ne loolu la loolu moo koy tere waaw loolu eh, te yonent bi saa salaam comme liñ la ko waxa woon yàgg naa wax eh, ba pare sama xeet duñ ma sa nekk ci duñ deñ di nekk ci yiw fekk gaawuwuñ di eh, dog waaye di yéex a xëdd te tamit euh, sayyidatu ummu hakim radiyallahu anha nee na yonent bay saa saa digal nañu ne ajjilul iftaar wa axiru sahur wala suhur nee na yéen dee sama xeet gaawal leen li nga xam ne mooy euh, dog waaye ngeen yéexal li ngeen xamante ne nii mooy xëdd kon nag loolu ñu xam ne kon yonent bay salaam lii nii nga xamante ne moom la doon def mooy jamono jam doon xëdd mooy jamono ja nga xam ne moo doon jege xajar voilà waaw kon loolu ginnaaw bi nga xamante ne yii yëpp leer na hadith bii nag euh, am na bala ñu génn ngir yokk njariñ euh, ci riwaayaat yoo xam ne day wane ne xam nga Seydina Anas radiyallahu anhu euh, nee na Seydina Zayd ibn Thabit moo xëddëg yonent bi alayhi salaatu salaam am na riwaay boo xamante ne dafa leeral ne en fait yonent bi alayhi salaatu salaam parce que bi da ngay gis ci biti euh, ci biti nii mooy lan ci musnad Seydina Zayd la moo tax imaamu Nawawi ne an Zayd mu ngi koy jël Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu waaw am ñoo xamante ne dañ ne est ce que hadith ci musnadu ki nga xamante ne mooy Seydina Anas waaw radiyallahu ta'ala anhu waaye dañ naan doolu yëpp musnadu Seydina Zayd Seydina Anas moo ko jële ci moom te hadith bi ni mu tàmbalee comme ni imaamul Hafiz ibn Hajar ne Euh, en fait Seydina Anas dafa commencé début histoire bi waaye fekk mais mais mais euh, njaal beenu euh, mbir mi mais mujj la fekkewul parce que lan mooy wane lool mu ne parce que imaam An-Nasa'i wax nañ la soloo na ko na ko noon al imam Ibnu Hibbana rahmatullah alayhi dane Seydina Anas dane qaala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Anas inni uridu siyam at'imni fa jituhu bi tamrin wa ina'in fihi ma wa dhalika ba'dama azzana Bilal xool lii leerul lii leerul sooy qaala ya Anas unzur rajulan ya'kulu ma'i fa da'awtu Zayd ibn Thabit fa jaa'a fa tasahhara ma'ahu thumma qaama fa salla rak'atayni thumma kharaja ila as-salaa léegi nee na ma ne ko kam kaana bayna al-adhaan was-suhuur ay adhaan mooy léegi bi ma ko waxee lool nee na mu ne ma eh, ci la ma tontu lii <laughs> waaw